farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil baabi saani fi radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il. wa'lam bi anna mubghida alladhii ahabba aw 'azzama Allahu li sughtihi intasab. mu ne waalam bokk na ni ngay faje kiñaan soxor bañ. li nga xamante ne moom la borom bi defal ay jaam ba tax yow nga samp raayaw een leen ak raayaw noonoo waaye yi di tricher di nax nit ñi loolu lépp boo ci bëggee génn mu ngi lay jox nan ngay faje ba léegi gisoon nañ lenn li ci bii weesu mu ne waalam xamal ba léegi bi anna mubghid alladhi ahab waa ji nga xam ne mubghida day bañ alladhi ka nga xam ne ahab wala la nga xam ne ahab ba daal dina koy sopp aw azama wala màggal na ko allahu borom bi yow la borom bi sopp ak màggal ko waaja bañ loo lee wala koo kee kooku na ko leer ne li suxtihim tasab kooku de daal dinay askanao ci can sànjum yàlla merum yàlla dal na ci kawam ba ba mu defee loolee waaw képp ku bañ ku yàlla gërëm borom bi ak am sànjam dina dal sa kaw waaw moo tax mu ne man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil harb xadiisul qudsi bi nekk saxiix yi bu seydna abu hurayra radiyallahu anhu yonent bi alay saa saam ne borom bi nee na man képp koo xam ne aadaani waliyan képp ku ma noonool ak sama parandoo koo xam ne maa ko gërëm ah defal ko li ma koy defal xejji ko ci biir jaam yi ci sama biir mbindeef yi defal ko li ma koy defal yow nga een ko bañ ko noonoog moom ndax la ma ko defal kooku man borom bi maa ko déclarer guerre waaw kon moo tax mu ne xamal ne képp ku bañ ki nga xam ne borom bi daf ko la borom ba kam borom ba sopp wala la borom ba sopp te màggal ko kooku moom mu ngi askanoo sànjum yàlla mu tar ngi dal ci kawam loolu boo ko xamee di nga xam ne kon lépp loo gis nit am ko ci xéewalu àddina ak xéewalu àllaaxira daa neex borom bi ndax borom bi nee na wa ma tashaa'uuna illa an yashaa allah rabbul alamin dara du leen soob lu dul mu soob borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne mooy borom bindeef yi te waxoon na inna allaha huwa ar-razzaaqu dhul quwwati dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala mooy aji wërsëgalaa koon gi borom kattan gu dëgër gi kon nag nan lay jëfe te nee na moom mooy wërsëgalaate léegi mu wërsëgal kii yow nga mer ci loolu mooy mer waa ji ne yow yàlla bi joxe ngay mer ci li mu def lu tax muy jox kii est-ce que waru koon a bàyyi mu nekk poofu ba nga defee loolu nag yow bañ nga lu yàlla gërëm la mu tëral yow nekk koo xam ne dangay ngay interférer di jéem a taxaw di di di jéem a di jéem a baare li nga xam ne mooy namm namm boroom bi dogalu boroom bi te yow jaam nga boo xamante ne nii xam nga ne lottu nga ci loolu te nag mooy loolu ee eh, dalay waral sànjum sa borom waaw kon nag mu ngi noonu mu ne wa annahu alayhi du'tiraadi li kawnihi bidaaka ghayra raadi moom lañ wax sànk xamal ne boo bañeek lu yàlla ku yàlla sopp wala lu yàlla sopp te màggal ko yow de askanoo nga askane la nga sa bopp ci ca saase ci sànjum yàlla wa annahu alayhi du'tiraadi te moom na xam ne dëgg-dëgg kon moom daal daa nekk aji kuy gaaral ku kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy bari kuy def barrière taxaw ngir barrière waaw di gaaral di opposé wu voilà di opposé <laughs> di ñàkk a d'accord ci li yàlla dogal kañ la kañ la wane ñàkk a d'accord ci li yàlla dogal di ci opposé li kaw ni yii ndax nekkum jàmboo bële sampara yaw noonoo ngir koo xamante ne da koo een wala da koo bañ ndax moom bi ca loolee yàlla dogal te defal ko jàpp boobee xayra raadi moom gërëmu ko te ku gërëmul lu yàlla gërëm mooy dangaa opposé wu ci li yàlla dogal mu ne fa léegi nag boo ko waa ji defee ban feebar kon mooy dal gërëm lu yàlla gërëmul ci guuram gi <laughs> yow ngay jaam mu indi la fi doo tus nga ne nag moom bi ma fi indi li ko neex man moo ma neexul <laughs> léegi ban ban ban feebar la indi ci moom ginnaaw feebar gii ko dal mu ne fa saara qalbuhu aliman mukmada aduwa ni'mati li ilahi sarmada mu ne fa saara waaja day xolam aliman day nekk ci tartar tout le temps anxiété xol bi du toog ittirab di yëngatu ndax soxor gi mu nekk ci moom feebar boobee moo tax xol bi du dal kook du xam al al al qalbul mutma'in du ko xam xol bu dal du ko am waaw ci tar day lakk saa su ne mukk ma daa nekk ci njàqare gu tara tara tara tar ndax xéewal yi muy bañ waa ji am ko borom bi da koy gën a yokk te comme que moom fokk mu koy gis ndax daa bëgg surveiller ba xam ndax est-ce que alkonaam alkoogul saa ñëwee gis muy gën a baaxle te saa bu waa gi gën a baaxle xol bi gën a xotteeku di gën a tàng di gën a bitaa waaw waaw moo tax day mujj nekk aliman dong lay nekk mukk ma dal nekk ca njàqare yi ay ay ay njàqa njomboxtalu njàqare ba ko defee nag mu nekk aduwa ni'matil ilah noonu xéewalu borom bi nga xam ne moom dong lañ war a wéetal moom dong lañu war a jàng sarmadaa ba faw moom noonu lay mujjee fekk boroom bi fajul waa yi fekk mu ngi dund day nekk noonu xéewalu boroom bi muy defal diw wala bi muy defal daa yooyu la neexul bam ko defee nag mu nekk noon bi kon waaw mu ne kafaa bi daa ayban wa sharran mu ne kafaa bi daa ci lii ma wax waay di jéem a di jéem a ci dogalub yàlla ba teg la tartar yu metti nii xol bi lakk vingt-quatre heures waaw mu ne kooku de kafaa doy na bidaa ci lii ayban ayib wa sharran ak mbonte wa darar ak lor gu mën a dalub jaam kon nag falaa takun e yow cam si e yow mi nag ma dem ci sa borom bul nekk mukk dal xiqri boromuk een waaw boromuk mbañeel bu rëy aw du mukk lil bashar bu ko def mukk waaw lil bashar ñeel biddeef waaw boo xamee lii mukk ci sa àddina bul bu bu fekkoon nga nekk ci génn ci gàpp bu dee nekkoo ci woon mukk mukk mukk mukk abadan bul bul nekk koo xamante ne nii dal xiqdi lil bashar waaw ngir mbindeefu ja mbindeef moom man di doon waaw kon nu muy def mu ne bal andiman manil ilahu li ngay def mooy li am ba des hein andiman màggalal waaw manil ilaahu ka nga xamante ne borom bi nga xam ne moom donga yelloo ñu jaamu ko asara daal dina koy defal ay jeexital waaw bi fadlihi ci xéewalam gëneelam bu yaatu gi la ko defal ba mu def ay jeexital lu rëy ci kookale waaw moo xam fadlul ilmi waaw ngëneelu xam-xam la ko defal ba mu feeñ am ay trace fu mu jaar mu barkeel borom bi defal ko mu barkeel wala ci alal la ko def alalu àddina mu ci jaamu yàlla mu feeñ wala tabe wala jikko yu rafet yooyu képp ku yàlla def noo ne xam nga nooy def màggal ko waaw waj tanibil munaakara te mooy tandikul di diisoog di diijoog moom di ko weddi ci yi nga xam ne moom la ko borom bi jox ci xam-xam wala wilaaya wala yi nga xam ne ak mbaax nga koy weddi tegoo ko ci loo xam ne yow ay teg sa alquran moo xaw a bi contraire ak moom li muy doxale déedéet yow daal da nga koo def rek ngir soxar waaye tamit lépp loo xam ne leeru la ciy mbiram te amoo ci yaqiin que ni lii nii baaxul boo ko manula dem laaj ne ko waa lii de man damaa bëggoon a xam fu mu tegu bul toog ne ko lii ngay def du noonu wala di wër ci nit ñi naan la muy def du noonu te amoo ci dalil amoo ci tegtal buy wane ne li muy def baaxul kon nag wajtani bi na nga teet te na nga moytu al munaakara di weddi moom di nekk di bañ li muy def ak yooyu di ci di ci kii te xamoo ci lu leer kon nag mu ngi noonu mu ne walaa yakun fadluka minhuma ni'a fatuxrama alxayraati walmanaafi'a mu ne walaa yakun waaw te bum nekk fadluka say ngëneel ci waajoo jële minhu maani'a waajoo jee nga eenal wala waajoo jee nga soxore wala waajoo jee nga nana di di nax boo ko bëggee faj fexeel mooy lim la waxoon day jëf lu baax jëme ci moom gis nga say ngëneel yi nga am moo xam sa jot sa alal sa yooyu surtout sa looy joxe wala yu mel noonu jamais bu ko xañ min humania bu ko xañ de ndax boo ko xañee ndax soxore ko ndax iñaane ko fa tuxrama ca saase des na la xañ alxayraati yiiw ya nga xam ne moo nekk ci defal ku yàlla yëkkati ku yàlla yëkkati nga nga teg ci sa baaraam de façon nga laal dina jóg nga ñàkk laal dina jóg te boo laalee borom bi xéewale la ci kon xéewal yoo yële pay yoo yële yiiw yoo yële di nga ko ñàkk wal manaafi ak njariñ waroon a tukkee ci loolu la di def te yàlla tax di ko defal koo xam ne moo ko yëkkati kon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa